léegi kon ginnaaw taxriiju suñu ñetti xadiis yi wali alhamdulillah walillahil hamdu wal minna <laughs> léegi ana bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk boo gisee ñetti xadiis yi doon lay wax jaam bi dina wax kàddu goo xam ne du ci bàyyi xel goo xam ne moo koy dugal tàbbal sawara waaye dina wax kàddu goo xam ne di du ci bàyyi xel mu amee ci ngërëmu yàlla ba bés ba muy dajeeg moom loolu mën nga ko tënk lool ñetti xadiis yi dañ lay wax kon bunt bii di wax deux cent cinquante-quatre baabu tahrimil ghiba wal amri bi hifzil lisaan xadiis bii yeneen saa saam dañu ci woo dañu ci pousser di ñu euh, laaye biir di ñu digal ñu garder suñu làmmiñ parce que loo xamante ne ni boo koy wax laa yu laa tulqii laha bala doo ci bàyyi xel man na yàlla man na la cee tabbal sawara lu ut sànju ba borom mooy li imaamu Shafi'i waxoon tañ gis ko gisati ko imaamu Nawawi mii indi woon ko fi mooy lan mooy ah kon nit ki balaa wax ida araada al kalam fa alayhi an yufakkira qabla kalamihi waaw nit wax war naa xalaat moo tax ci hadis bu njëkk bi moo neel maa inna al abda la yatakallamu bil kalimat maa yatabayyanu fiha mooy bi ci xalaat waa wax ji may wax wul ana lan la mën a jur waaw laa ya laa yatasabatu waaw du du du du leer wax ji est lii wala yata am malo du ko du ko du ci bàyyi xel waaw ak bu ma ko waxee lan la mën a jur est-ce maslaha gi moo ëpp bu dul lool mu bako déedéet waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw wallahu taala alam du ko def mu ñëw wax après nag lool yazillu biha mu tarxis ci daal di ciy wadda biir safara lu gën a sori bayna al mashriq wal maghrib allahu akbar allahu akbar allahu akbar a'adana allahu min an nar aadana allah buñ ne yàlla ñu yàlla musal ci safara mooy lépp lu lay yóbbu ci safara comme yu mel nii waaw comme yu mel nii moo ra al imam ibn mu ne rahimahullahu taala ah mu ne al maliki mu ne loolu nag kaddu yooyu di la dugal safara moo xam ne waa ji du ci bàyyi xel di la tàbbal safara di indi sànjum yàlla mu ne loolu noonu xam nga lan la mooy bil baghi wa bi sa'i ala al muslimi fa takunu sababan wala fa takuna sababan li halakihi wa in lam yurid al qa'il dhalik lakinnaha rubbama addat ila dhalik fa yuktabu ala al qa'il ismaha voilà mu ne loolu bil baghi mooy kaddu googu ci beew aw wala boog bi sa'i waaji di wax waxu beew wala wax loo xam ne day dox alal muslim yàq deru ab jullit loolu waral mu nekk sabab li nga xam ne mooy ak alkom mooy mu wax jullit loo xam ne tax na autorité yi wala ñu daal di koy alal imagine koo xam ne fii la nekk France nekk koo xam ne bon euh, di góor di kii am ku dem calomnie ko comme ni gars yi def yenn imaam yi waaw dem ci buur bi ne waaw imam bële voilà il n'est pas républicain voilà il dénigre la république voilà tawaa waxul lu dul yàlla nee na yeneen saa saa nee na tawaa ji nee na julli la bu ñëwee yor si kiwam bu gudd ndekete yu espion la ci biir jàkk ji waaw daanaka waxtu du ko raw parce que loolooy liggéeyam loolooy liggéeyam service secret yi la agent secret yi waaw waaw ba bu imaam bii def wala wax ju ñuy wax même en secret mu mu ngi leen di enregistrer dem daal di koy wax autorités yi kay ñu jàpp imaam bi daal di koy expulser génne ko wala tëj ko même bu dee du expulsable koo xam ne gars yi mënuñ ko parce que euh, këyitu français kese la yor te mënuñ koo apatrid def ko beneen euh, du am kii ñu tëj ko sonal ko ba pare tere ko mu nekkati imaam ne ko résidence surveillée nangam ak nangam. léegi nag waa ji ñu ñu defal ko ay galon ak yëkkati ay darajaam xoolal loolu waaw waaw mu ne lu mel noonu par exemple loolu lay wax boo xam ne waa ji amaana sax bëggu ci woon jubluwu ci woon sax après bon nañ ko nañ ko résidence surveillée pour moom boo na ko wax bu ko defee gars yi ñu xam ne boo mu ngi liggéey il fait quelque chose comme ni ko gars yi defee rek bu nekkee chef seen il faut ñu wane ne ñoom voilà di di agité wu ngir ñu xam ne ñoom ñoom ñoom il mérite le salaire c'est de pure agitation la ñuy def waaw yàlla na nag buñ nekk sa chef boo ñàkkee bopp bu dee amoo fulla dañ lay këli dañ lay këlli këllee foog nga am fulla remettre leen les points sur les i ne leen euh, la première le, la première chose waaw boo xam ne moo dox ay diggante ay nit mooy le respect mutuel ci ni ngay waxe ni ngay comporter woon nit ñi je ne vous permets pas même si vous êtes mon chef de me parler ainsi retenez ça ne pensez pas que moi je suis là pour que vous me foulez comme ça mu jeex wax ko leer nañ ñu ngi nit daleen ful la mais toog ñu lay kii mel ni payason ku ñëw daal di lay raatale parce que de comme que gars yu bari salaire bi la ñuy xalaat noobu ma ko deful def ñu dàq ma nangam ak nangam dara bu ja ah boo ree nag nangu nga ko yaa nangul gaa yi di la piétiner sa affaire la après bul dem fenn di ko jooytu euh, man après ay ay ay ay anxiété stress ah, psychologiquement toogatoo nekk ay arrêt maladie kese naan sama patron bi je ne suis pas bien tout le temps ma dem yaa ko teg sa bopp sa waay yaa ko teg sa bopp da ngay wax ak moom waxu ful la bu continuer nga ne ko euh, je ne peux pas travailler dans ces conditions waaw gis nga gars yi foo ñuy xamal leen ne bu ñu yaakaar ne seen salaire biñ la yoral doo seen waaw njaam gu bees boobu nga xam ne moom lañ dekkal mooy le salariat ci ñu bari yow da xam ne la loolu nag man je ne suis pas dedans je travaille je respecte les termes du contrat mais je ne me je personne de marcher sur moi voilà mu jeex mu leer nañ ni midi wal iyaadu billah wal iyaadu wal iyaadu billah kon mu leer la ni mii waaw am na yoo xam ne loolu kese moo tax ñuy wax ah. après ñu jaar nit def benn rapport ne voilà il n'est pas travailleur il n'est pas là voilà moom moom il ne s'intègre pas dans l'équipe moo def benn rapport je pense que lui man man je je je suis même pour que vous le voilà vous le licenciez wala voilà, vous la licenciez parce que nangam ak nangam te dara waaw léegi ñu licencié ko conséquence yay am ci yoo xam ne ci tooñ la imam nu batal naan comme yi nga xam ne waaj da koy wax amaana la waaja ca alkadegam jëm sax wala la ko dal lu metti wala imagine koo xam ne yow da nga war def loolu gaa yi tax dëkk yoo xam ne gaa yi dañ koo rey wala yu mel noonu wala mu ngi dund waaye moo ku dee wayem même dee ne aji wax ji jubluwu ci woon loolu ka yàq mbir ya waaye loolu mën naa yóbbi ci loolu bu ko defee ñu bindal ko bàkkaar boobu yépp mu torox waaw ah, ah, Abul Walid al Baaji borom al Muntaqa <laughs> bi muy sarah hadis bi bu sari sahih imaamu Malik imaamu sar sahihu maanaam sahih imaamu Malik muwatta imaamu Malik rahimahullahu ta'ala mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax ji leen saa sam ne inna ar-rajula la yatakallam bil kalimati min ridwanillah yuridu wallahu a'lam moom nag daa sàmm lii mooy lu lu sàmm ku sàmm la ci yow danaan loolu yeneen saa sam lii la ci jublu de waaye wallahu a'lam waaw lii la ci namm waaye yàlla nag moo gën a xam dëgg-dëgg bima yardaahu Allah azza wa jalla ma kaana yazunnu an tabluwa tabalaat yuridu la yastati'uha mooy loo xamante ne nii wa qawlu la alayhi mooy lan mu ne kaddu goog di wax ne nit ki dina wax kaddu goo xam ne dina ko jëral ngërëmu yàlla mooy yàlla nag moo xam wax joo xam ne yàlla da koy gërëm i màgg da tedd waa ji yaakaarul woon ne dina jote dina am porte bi nga xam ne moom la waxam ji ci baax jote ak li mu defar ci ay nit ak li mu génne sauver ay nit yoo xam naroon nañu alku ci kàddoom goo xam ne la wax bàyyiwu ci foogul woon ne loolu lépp répercussion boobu dina ko am ci mbaax quoi manu la mesurer la yastati'uha manu la mesurer son portée fa muy àgg mu ne Kantaa wax ji mu ne. Euh, wa qawlu sallallahu alayhi wasallam yaktubu Allahu lahu biha ridwaanu ila Allahi ila yawmi yalqaahu mu ne qaala Ibnu Uyayna mu ne imaam Ibnu mooy lim ne borom bi na ko bindal ngërëmam ba bés bu muy dajeeg moom mu ne imaam Ibnu Uyayna nee na fii tafsiir haaza al-hadiis ci ñiy tekkee hadiis bi ni ñu koy firee mu ne hiya al-kalimatu inda sultaani az-zaalim mu ne ngërëm googu mooy kaddu ngërëm gi nga xam ne moom la gàddu dëgg gi nit kiy wax ci kanamu ki nga xam ne mooy autorité njiit bi nga xam ne daa mën a tooñ yow bu yàlla defee nga bokk ci ay conseillers na nga fexe wax ko dëgg xam nag ni nga koy waxe waaw ah, doo ñëw di ko gëdd dalay dàq ba pare man na laa éliminer te la nga bëggoon a faj du faju day continuer bal ci lim ne woon moo tax ciy teggin waaw fa qula lahu qawlan layyina la borom bi waxoon Seydina Muusa ak frère am Seydina Haarun alayhi salaam ne leen dama leen di yoon ñu Firawna ku beew la nag waaye nag bu ngeen demee bu leen ne ku beew la ñoo yow ku bon nga déedéet fa quulaa lahu wax leen ak moom qawlan naa wax ju euh, nooy bu dal bu lawet voilà pas ay di kii déedéet loolu du jariñ dara te dañ ci yàq sax lu bari nga yàq yàq laa yàqalaale sa bopp te ña nga bëggoon a dimbali ci lool nga foog ne boo ko waxee ñoom dañuy gën a pëdëx ndax waa ji leen di gën a dee duma di continuer ci caay-caay gi ne woon moo tax mu mooy kàddu gi nga xam ne moom la nit di wax ci su as sultaan autorité bi nga xam ne njiit bi nga xam ne tooñkat la ngir lan li yurad li yaruddahu bima biha an zulmihi fi iraqati damin aw axdi maalin aw li yasrifahu an ma'siyatillah azza wa jalla aw eh, eh, yu'ina da'ifan la yastati'u ne loolu lii la mooy waxu dëgg gu nga xam ne moom lay wax ci kilifa koo xam ne tooñkat la ñu muy tooñ nit alhamdulilah ci tuur seen mu fexe ah ba loolu mu dindi ko ci waaye jël gi muy jël alalu nit ñi ci loo xam ne maali foro la ndax moo njiit bi di leen teg loo xamante ne wax dëgg yàlla moo ko créer boppam ngir moom di ci tedde muy ak jël axdul amwalin naasi bil baatili jël alalu nit ñi ci tooñ mu fexe lool mu jële ko ci wala boog mu daal di koy euh, jubbanti dëddale ko ci loo xam ne mooy yàlla goo xam ne per dina màgg na gum nee woon wala beneen mooy kooku di nekk ak autorité yi mu dimbali koo xamante ne ku feebal la barulu pexe amul pexe waaw manul amul possibilité jote aajo gi mu am te autorité bee ko war a faj amu ci manu ko jote waaw lépp lu mu bind lettre yi leste lettre morte laa wax à la poubelle kenn du ko am benn réponse te amul lu ma jote ñoom te dañ ko gaa yaa koy tooñaa ñi ko toogal autorité bi fii yow nga xam loolu nga dox loolu ngir mu jot ci ngir lijjantil ko mbir moomee yii yépp mu ne loolu lay tekki waaw mu ne waa rawaa abdulmutaali ibnu salih qaala qiila li malik yadxulu ala sultaan wa hum yadlimuun wa yajuur qaala yarhamuka allah fa ayna takallum bilhaq mu ne abdulmutaali ibnu salih nee na imaamu malik dañ ko wax rahmatullah ala aljamii ne ko mais nit ki nan lay dugge ci euh, buur yi nga xam ne ay tooñkat lañu ba pare nekk ñoom dañoo jeng di tooñ nit ñi ah imaamu malik ne waa ji ko doon laaj lool ah yal na la yàlla yërëm waa léegi wax dëgg ci kanamu buur yi bu dee ne kenn du dugg ci ñoom loolu lu muy amee ah <laughs> waaw mu ne Kanta wax imaam Ibn Battal eh, non imaam euh, al-Baaji rahimahullah mu ne wax ji mu ne inna ar-rajula yatakallamu bil kalimati min saxatillahi ta'ala mu ne yaani wallahu a'lam mu ne Kanta côté bii nag wax na la côté bële. mais bon loolu ah imaam Ibn Abdul Barr tamit loolu la wax jëlee lii ci. ne xamul moom xamul boroom xam-xam yi dëppoo nañu ne mbir mi mooy eh, wax dëgg ci kanamu sultaan boo xam ne jaa'ir la bu dëng waaye loolu dañ naan loolu te lool boo gisee Alqama li hadis bi imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi ni mu ko indee eh, rahmatullah alal jamii moom Alqama kam ko doon wax waaye la joo xam ne daa amoon accès ci buur bi ci autorités yi bokk ci kilifa ya mu ne ko gis naa la ngay dugg ci ñoom. Ah boo fa demee yaa ngi wax nag loolu soob yàlla nga wax ko mettre ko en garde loolu moo tax bu ëpp ci borom xam-xam yi ñoom ñëpp dëpp dëppoo nañ ne loolu ci mais du loolu kese non mooy bépp boo man wax boo xamante ne nii luy defar la même bu dee bàyyiwoo ci xel waaw luy réparer ay blessures yoo xamante ne bii day defar wala day yee ay nit mais bàyyiwoo woon xel na sax dina àgg foofee waaw kay loolu lépp day duggaale ci biir. léegi mu ne faslun wa qawluhu kanta wax jib ne nit ki dina wax bil kalimati min saxatillah ci sanjum yàlla boo xam ne yaani mu ne loolu lim ci jublu wallahu alam yàlla nag moo gën a xam fii awnihi ala al jawr mooy koo xam ne day nekk autorité yi ñuy tooñ wala autorité bu man di doon préfet sous-préfet gouverneur président ministre bu man di doon wala ñoo xamante ne chef de quartier wala maire waaw nga nekk ak ñoom ñuy tooñ waaw yow au lieu nga nga dëddale ko ci comme comme ci ci kaw ki am ngërëmu yàlla moom bal mu nekk fi awnihi ala al jawri wal ismi wa tazyinihi lahu bima yasxatu llahu taala bima yusxitu llaha taala waaw mu ne mooy non seulement mu ko ciy jàppale ci dëngate gi mu nekk naan c'est bon waaw ñii nii di génn di manifester wu naan waa yow dañ leen a jëlal dara yow gars yi dañ leen a tooñ jël seen alal lu nekk def nañ ko bind nañu réew moo xam ne booy bind jaar ci pacifiquement kenn du la faale mais léegi gars yi lan nañ bëgg jël sa alal def la lu la neex nga bind ay lettre laaj ay audience interpeller les autorités locales euh, euh, locaux euh, les autorités locales yi fi jot a nekk ngir ñu yeggale seen seen seen seen seen seen naqar faale wuñ leen waaw bal bu léegi bu génnee sax manifester place boo xam ne kenn newu fa ngir taxaw bu ko defee médias yi jël leen bu ko defee nguur gi dina am ñu ki dégg ñu yónni leen ay policiers ak ay ay gendarme ñu daal di leen lacrymogène daal di leen toroxal ñii ñu tuur ci seen bët ñii ñu tëj leen ci def leen ci nangam waa léegi yow nga nekk koo xam ne nit nga nekk ak autorité yooyu gis loolu lépp naan c'est bien bon c'est bon pour ñoom. non non vous n'avez rien encore fait ñii li ngeen leen def dafa il faut tuer bu ko defee dina jaral dina tax ñeneen ñi ñu noppi waaw waaw non boo fi ngeen nekkee yi ngeen def daa xaw a yomb waaw non c'est bien bon il faut il faut ngeen joxe loo xamante ne nii day nekk leçon pour les autres non il faut non il faut tirer sur eux des balles il faut donner des ordres yu baax ci policiers yi waaw ils vont savoir dina leen yar waaw. non mieux vaut si on tue deux trois quatre non personne ne va plus sortir voilà dinañu xam ne dinañ yem ci seen wayow nangam wal iyaazu billah léegi yow nga wax loolu waaw ah, ak bakkaar gi mu nekki waaw di tabax yoo xam ne sariya ko xaramal ci réew mi yow nga ñëw ne oustaz nga taxaw di ko dàppale ci loolu naan lii walla loolu dagan la nangam ak nangam wal iyaazu billah <laughs> waaw di ko démbal ci ci ci ci mbon gi ba pare nag di nax sa bopp parce que bu dee lu dëgg leer naññ moom loolu hadis bi à vrai dire sax taxul ñuy wax moo tax mu ne maa yulqi laha baala waaye li muy wax bàyyiwul ci sax xelox ndax bu dee bon la. dëgg la nit léeg lu bon lu ci bàyyi mais en général lu bon daa leer innal xalaala bayyinun wal xalaama bayyin waaye lii imaam euh, euh, ibnu ba kii di wax al imaam euh, al baaji abul walid rahimahullah loolu la tamit waaw di ko jàppale ci yu bon yi nekk wa tazyinihi lahu ak di ko rafetal di ko ñot utal koy aaya yoo xam ne nee ngi lii day wane ne moom li mu def lii sax a rafet waxuma la daa xaraam mais lii moo rafet lii la waaw yow daal yaa fi nekk président bi wala autorité bi lépp lu mu def loo xam ne lu xaram la shari'atan ci wàllu sharia yow nga wut ay ay ay ay yoo xam ne walla ay xadiis wala ay waa bam na boroom xam-xam bu waxoon loolu nag day wane ne kon loolu dara newu ci voilà ñii dañoo metti kese seen diine yi nga xamante ne nii c'est pas une diine un diine de tolérance alors que l'islam c'est la tolérance wal iyaazu billah léegi bu ko defee autorité bi xelam dal waaw nga koy leer nga koy leeralal di ko rafetalal yu ñaaw yi loo xamante ne moo jur nag bi maa yusxitullah taala day jural sànjum yàlla taala mu kawe waaw waaw allahu akbar oh waaye mu ne am am bon euh, ku mu indi waxam loo xam ne mook li li mu waxoon ci Sufyaan ibn Uyayna benn la mu ne rahimahullah mu ne wa qaala Isa ibn Dinar mu ne Isa ibn Dinar rahimahullah nee na maanaa qawli sallallahu alayhi wasallam mu ne waxu maanaa waxu yeneen sallallahu alayhi wasallam huwa fii ma yara ci li mu gis mooy ma yura ar-rafas wal xanaa wa ma ashbahu min al-kalaam wa lam yurid bihi man jahada wala kafara fi diinillahi taala mu <laughs> ne Isa ibn Dinar nee na hadis bi nag li muy wax moom lañ doon préciser sànq lu bon yoo xaraam yi daa gën a leer mais man na toog bi ci loolu. mu ne nee na maanaam waxu yeneen saa salaam bii mu ne huwa fii ma fii maa yura ar-rafas li nga xam ne ar-rafas mooy wax yoo xam ne waxu jëm ci wàllu sëy ci wàllu yu mel noonu ni mooy nit ku wa wal xanaa mooy ku vulgaire mooy la vulgarité ñoo xamante ni seen wax yow doo ko ku normal laa wax de boo ko dégloo da ngay xam ne doo yow da ngay jóg dem naan non kii moom waxam yi solo lu leen yére ah voilà mu nekk lu ñaaw di wax ci wàllu sëy wàllu yu mel noon ak wàllu yoo xamante ne nii wa yow ku vulgaire quoi voilà ak yooyu mel noon ci kàddu waaw mu ne waaye hadis bi jublu ci ki nga xam ne day day day weddi diine ah waaw di jalgati di weddi non kooku moo ko tey kooku ba yun xiyal moo ko tey nga a la waa ji ñëw fekk mooy tax sànq ki euh, imam euh, bi doon wax sànq euh, ki nga xam ne day rafetalal waa ji lu xaraam di ut ay aaya moom moo ko tey loolu la naan kooku taxul ñuy wax ah, parce que kii mooy ki nga xamante ne nii kooku moom bakkaaram leer na ba pare moom moo ci gën a yulqi lay baalaa sauf que nag nit dina tàmbulu bon waaw di tàmbulu bon ba mujj iblis woo tax ni wut wut waxoon la wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum shaytaane daal di leen taaralal seen jëf yi début bi dina xam ne lii muy def jaaduwul mais da ciy nekk a force di ci nekk di ci nekk ba day mujj sax convaincre boppam wala Iblis ak ñi ko ki convaincre ne moom moo nekk ci dëgg kooku nag mooy yàqu na. kallaa bal raana moom moo ko dal ala qulubi ma kaanu yaksibun ñooñu dëgg-dëgg daa xomaat ci seen xol yi la nga xam ne moom lañu doon sàkku ci mbon dafa dem ba gars yi dañoo chronique ci mbon waaw. ba day ne sax ñoom liñ nekk moo baax li ahlul xaqi waa dëgg nekk loolu moo baaxul waaw loolu nag moom loolu moom mooy ab bi nga xam ne mooy bi nga xam ne moom day faagaagal nit ki waaw waaw moo tax imaam alxaafis ibn xajar mu ne wa naq wa nuqila an ibn wahb an al muraada biha imaam nutiin bi mu indee imaam nu uyayna bi ne hiya al kalima inda zi sultaan yurdihi bima fiha yas bima bima fima yas yusxitu Allah mu ne li nga xamante ne mooy eh, mooy imaam na Abdul Bar tamit wax ko mooy li nga xamante ne moom la naan eh, ki wax benn wax boo xam ne du ci bàyyi xel sax moo ndil ko loo xam ne sànjum yàlla mu ne al imaam Ibnu nee na lii mooy hada huwa al ghalib waaw non non non non mooy kalima bi nga xam ne moom la nit ki kenn ci boroom xam-xam yi ne mooy kàddu gi muy wax ci su sultaan moom la imam noo yenn doon wax moom lañ doon wax sànq mu ne boo xam ne yur bii di ko ci gërëmloo bi ha ci loo xamante ne usxitullah day merloo borom bi tabaaraka wa taala mu ne qaala ibnu tiin al imam ibnu tiin nag rahmatullah yi nee na hada huwa al ghalib lii mooy lépp point ah, mooy liñ doon wax sànq ne du lool kese ah, nekkul dayo dem rek wax ci devant les autorités wala l'autorité kàddu dëgg mu ne lii mooy lépp waru ba maakaan inda ghayri sultaan mi man yata atta minhu daalik man na nekk keneen koo xam ne du borom autorité waaw nga wax fa wax joo xam ne wax la ju lay jural ngërëmu yàlla mu ne wa nuqila an ibn wahb al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne soxal nañ jële ci al imam ibn wahb rahimahullah anna al muraada biha biha biha at talaffuz bis su'i wal fuhshi ma lam e, yurad bi dhalika al juhd li amri llahi fi ddin waaw mu ne imaam dañoo toxal ci imaam Abdallah ibn Wahb al-Maliki rahimahullah mu ne liñ ci jublu fii nag mooy di wax yoo xam ne kàddu gu ñaaw ak yu vulgaire yi ñu doon wax waaye maalam yurid bi daalikam fekk loolu nam wu ci mooy di di mbiru ad diine gu leer boo xam ne atte yu yonent sa indi alquran indi ko mu leer nañ nga ñëw di ko kooku taxul ñuy wax ah, kooku moom daa leer waaw <laughs> voilà waaw waaye mu mu toxal tamit euh, ci al qaadi Iyaad lu wax comme li euh, Isa ibn Dinar doon wax sànq euh, ci yar rafas ak yooyu mu ne waaye mën a nekk wa an takuna fi ta'rid bil muslim bi kabira aw bi bi bil majun aw istikhfaf bi haqq an-nubuwwa wa ash-shari'a wa in lam ya'taqid dhalik mu ne nee na moom al imaam euh, al qaadi Iyaad mu ne mën na nekk di gaaral ab jullit ci loo xam ne bakkaar bu mag la naan ah koo koy mbiram dara wóoru ci de man daal fa ma koy gis soxna ya may jigéen ña may gis ñu sàggan ñooñee ah damay gis mu ànd ak ñoom de mooy yu mel noonu nga xam ne waxul exactement ne waa ji daa njaaloog ñoom mais loolu lan la xel yëpp lu muy dem ki gën a sàggan ci jigéen ñi daa gis ci lëndëm gi laa ko gis de muy gàdd ak moom dugg moom benn ruq boo xam ne benn hôtel boo xam ne mooy mais waxul ne waa ji ki mais loolu kay xel yi yu mel mu ne ko waaw wala di leen tuumaal ak kàccorte goo xamante ne nii moom ngay tuuma di ko gaaral mais nag waxul de exactement directement ne waaj ji loolu aw istighfaf bi haqq nubuwa wala muy eh, woyofal aqu an nubuwa la prophétie même bu dee ne ak charia même bu dee ne moom gëmul loolu voilà mais da koy wax ngir des intérêts yeneen yoo xam ne jàpp na ne bon yooyu lépp mën na ko alal waaw waaw waaw mu ne wa qaala al imaam al haafiz hajar mu wa qaala cheikh Izzuddin ibn Abdissalaam mu ne al cheikh Serigne ba na rahimahullah hiyal kalima mooy kaddu gi nga xam ne laa yu'rafu laa ya'rifu al-qaa'il waji wax ji xamul husnaha la ca baax la ca rafet min qubhiha la ca ñaaw qaala fa yahrumu ala al-insaan an yatakallama bimaa laa ya'rif husnahu min qubhi boobaa nag borom nit ki day xaraam muy wax loo xam ne manula ràññee xam lu baax ji ak mbon ji waaw bu xamee lu baax mu wax bu xamee lu bon mu bàyyi bu sikki sàkkaa mu arrêté comme imaamu Shaafi'i waxoon rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a waaw kon nag mu ngi noonu al imam mu ne wa qaala an-Nawawi li imam Nawawi mu ngi koy wax ci al-Minhaj rahimahullah mu ne wa fi hadha al-hadith hasun ala hifz al-lisan le kaaleeg suñu bunt bi mu ne nekk na ci hadith bi di ñaaxaate ci ñu wattu suñu làmmeñ yi fa yanbaghi kon nag daa war li man araada an yantiqa képp koo xam nar naa wax an yatadabbara mu daal di settantal maa yaqulu qabla an yantiq lépp lu nar a wax na ko settantal laata mu koy wax fa in zaharat moom lañ doon wax sànq jeexal ko te moom la doon wax ci Riyaad bi doon indi waxu sëriñam bi imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi fa in zaharat bu dee feeñ na fii maslaha maslaha ga feeñ na takallama mu wax wa illaa bu dul loolu fa am amsaka mu noppi waaw imaam al-Haafiz ne moo huwa sariihul hadiis as-saani wa saalim loolu nag mooy li leer nañ ci xadis bi ci tegu mooy xadis bi ñu ma xam ne inna al-abda yatakallamu bi kalimatin min lisaanihi laa yulqii lahaa baalan loolu hadis boobu lay wax kon loolu lu ama am solo la quoi wallahu taala alam kon hadis bi gis nga ni ñuy woowe ci sàmm salaam nañ ndeem li nga xamante ne nit ki da koy wax xam nga kon mooy ne yow yàlla lim lay bindal loolu beneen affaire buñ ciy jànge mooy du rek loo xam ne dama cee am yéene moo tax keroog yeneen saa saam doon wax naan bu leen ñaan ci seen kaw bu leen ñaan ci seen doom yeeg ñooñook seen kii ndax daay ragal ci yéen buntu ubbee ñaan euh, nangu ñaan ubbeeku ñu nangul na xam nga kooku mooy bi muy wax lool du loo xam ne da koo gëm xam nga nit du taxaw naan yàlla yàlla nag ma alak mu gëm ko yàlla nag ma yàq yàlla na nga def ma nekk koo damaa dof koo xamante ne samay lépp a yàqu ma mooy léegi nag booy wala di ñaan yàlla doomam parce que doom ji da ko def lu mu ko merloo mu ñaan ko yàlla loolu xam nga loolu du yéeneen dëgg-dëgg moo tax après sax da koy rëccu mais moo tax ñu ne la nangu ñaan loolu obligé wul que ne yow il faut rek nga nekk koo xam ne da koo yéene da ngaa koy concentré wu yéene ne lii daa bëgg non lii dam c'est pareil mooy wax la joo xam da nga koy wax bàyyi woo ci sa xel mais borom bi nga amee ci ngërëmu yàlla kon nit dina wax loo xam ne ndax euh, euh, yéeneem sax xalaatu ci woon loolu wala mën naa xam ne lii lu baax la waaye la mu xamul la mu xamul mooy ban porte lay am fan lay àgg lan lay defar. moo tax lu baax waxal waaw waaw bul ne noo fii moom jaru ko fii gaay yi gaay yi fii fii faala wu ñii ah ñii xam-xam da leen a fii ay ay ay làmba ci caaxaan lañ lañ ci ah ay musique ay yooyu kese wala am poo xew nangam kese bon fii moom man jarul non waxal gis nga man waxal lu baax waaw waxal rek lu baax parce que loolu mën naa jariñ nit ëllëg mën naa àgg boo xam ne yow mesure woo ko xamoo ko yàllaa ko xam loolu jëral la set texe bu say julli amee rëq-rëq lii moom borom bi jaarale ci yow daal di lay texeel ci benn kànd boo xam ne mesure woon sax fan la jëm waaye lu bonit jarul la wax ju ñaaw jarul la wax ju yàq jarul la wax ngir nit ñi ree gis nañ beneen bi mu ne waa ji dina wax euh, waa imaam Ahmad bi loo xam ne ngir reetaan loo nit ñi loolu mooy sama métier humoriste la ça ne veut pas dire que lu la neex ngay wax ah. ah non non mel ni daal bu dee humoriste ñu ne bon waa ji bu ne citation directe yóbbu ñu naan bon pourquoi mu yóbbu waa ji citation directe bon c'est de l'humour lui il n'a pas de l'humour dañ naan la doo bàyyi wax lu am après yàq der nan lañ ci mën a fowe kenn du fowe yàq koy yàq der nga toog naan waa il n'a pas d'humour lui aussi oh non c'est pas grave non quand même oh il n'a pas le second degré lui non ba le second degré alors que yow bu dee yow yow yaa nekk sujet bi gars yi di wax lool ci yow nag nga bëgg nag gars yi dañ ko gaaw effacer waaw di di di di wu fu nekk wala yaasu billah waaw lu bon kenn du ko fooy waaw reetaan lool waaye da nekk ci dëgg de. na nekk ci li nga xamante ne mooy mooy dëgg waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu wallahu taala alam kon hadis bi rëy naa ci di ñu incité li imaamu Nawawi wax ci ñuy kat suñuy kaddu suñuy làmmeñ ñu koy wattu bu baax waaw ba seet li nga xam ne mooy lu baax ñu wax ko loo xam ne jàpp nañ ne day defar moo ëpp doole ñu wax ko budul lool nag ñu daal di koy noppi man kaan ñu noppi man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul xayran aw li yaskut